Allahu akbar waaw ah, mooy ak ah, ah, ay ay ñëw ci suuratu tawba axaruuna atarafu bi dunubihim xalatu amalan salihan wa axara sayyi'an asaa allahu an yatuuba alayhim inna allaha gafuurun rahiim waaw am na ñoo xam ne ñoom waa axaruun am na ñeneen ñoo xam ne ñoom i'tarafu dañoo reconnaître bi zunubihim seen bàkkaar yiñ def xalatu njaxas nañ amalan saalihan jëf ju baax wa axara mooy ànd ak yonent saa salaam ci xare bi taxaw ci lépp luñ def waaye a ah, beneen boo xam ne nag baaxul mooy bañ demee daal di wuññi secret yonent saa salaam ci noon yi yahuud yi ndax loolu man na gën a tax ñu galvaniser comme que dañ ñuy faat ñu gën a tenir affaire bi metti te mën nañu faataalee jullit waaw leneen loo xam ne nag yiwut rafetut borom bi asallah yatuba alayhim te borom bi asaawam amaanaam mooy lu mu def la waaw inna allah ghafurur rahim kon nag mu ngi noonu quoi mooy ustu ustuwanatul tawba loolu lu ama am la kon loolu euh, moo jimoon kon ci ustuwaanatu tawba ji ah loolu euh, mooy loolu Abu Lubaaba bon sànq dañ ko wax noonu rek xam naa fay moom euh, masha Allah tu veux plus de détails détails yaa ngoog bon ngeen <laughs> nañ ci taxaw nag bañ ci tollee ci siira bi waaye lii ma la ci wax boo ci jàppee dina laa doy kon al imaam Ibnu Umar kon xamal nañu kon yeneen saa fan la doon i'tikaafe voilà mooy ban bërëb la ci jàkka ji mooy ustuwanatu tawba boo demee ci masjidun nabawi nit ñi dañ la ko mën nañ la ko wan foofu ah ida takafa mu ne annahu kaana ani nabi sallallahu alayhi wasallam kene moom kaana ida takafa kon fee liñ doon wax mooy dane wanoon na ma ko ci riwaaya bee moo tax imam ibnu maaja dajale xadiis yooyu ne waqat naafee ne waqat alhamdulillah araani abdullah Abdullah ibn Umar de waroon na ma bërëb bi yooyu saa saa doon i'tikaaf bi hadith bi mu ci teg te mooy dernier bi ci buntu boobu mu ne an ibn Umar hmm? an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu kaana idhaa i'takafa turiha lahu firaashuhu aw yuda'u lahu sariiruhu waraa'a ustuwaanati tawba te lool te gannaaw la woon mooy liñ doon a sànq ne bi ñuy tàmbali boo gêné nit ñi ah doo ñëw def mbaar moo xamante ne fii mu ne tu gênes tout le monde. kon loolu day wane lii nii wallahu tabaraka wa taala alam léegi hadith bi nii bi bi kon ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi nii walillahi alhamdu wal minna euh, bon xam nga hadith sayyidatu Aisha bi bi ci tegu c'est la même chose sauf que da cee yokk rek que ne euh, bu yonent bi alayhi salaam génnee àddina soxnaam yi daal nañuy intikaaf ginnaawam waxoon nañ bi passé ne loolu day wane ne loolu laysa bi min xususiyaati sallallahu alayhi wa sallam nekkul ci loo xam dañ naan lii euh, intikaaf jagle yonent bi alayhi salaam la moom lañ loolu ana ban jagle ci diine nga gis boo xam dañ ne yonent saa salaam moo ko sañ a def bu génnee àddina soxnaam yi kese loolu amul <laughs> ñoom ñoom kese ko mën a def ginnaawam di ko def <laughs> waaw <laughs> waaw kon loolu euh, ah, wa azwaaju ummahatukum nag moom waxul suuratu kii nu mu tudd ahzab ne yonent bi alayhi salaatu salaam annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim ah bu annabiyyu yonent bi alayhi salaatu awlaa moo gën a yeey bil mu'miniina ci way ngëm yàlla yi waaw min anfusihim ci seen bopp wa azwaajuhu te seen soxnaa mi ummahatuhum seeni nday lañ waaye loolu mooy ñoom ma ne waaw léegi après yow ah, yow kay demal rek <laughs> bu dee dina gël la góosa li ma wax man kay dama ne sunna boo xam ne yone da koo def ñu ne bu génnee àddina saxa moom soxnaa mi defee ko mën a def yow loolu la yow xam naa li ngay wax mooy xam nga kenn moo tax suñu boroom euh, ne loolu lu garaaw la mooy euh, daganalu leen ngeen di euh, denc soxnaay yonent bi alayhi salaam ginnaawam oh loolu bàkkaar bu rëy la fa borom bi tabaaraka wa taala voilà loolu ma ne la léegi loolu mooy est que lu ñuy jëf la ah ñoom lool jëf la déedéet loolu dara la du mooy yeneen saa sam da doon def loo xamante ne ñoom bu ñoom kese ko mën a def déedéet loolu daa bokk ak loolu mooy bu ñu ku yonent ma ne saasam dencoon bu génnee àddina day xaram bépp bépp ba képp kenn ci jullit yi di ko denc waaw même bu dee ne du nday yaay jële yaayu tashrif la waaye naka noonu la ko boroom bi daal di daal di kii ne voilà daal daal di daal di décréter ne loolu moom daa nekk loo xam ne fa yàlla moom daa nekk ba kër bu mag a mag a mag a mag a mag a mag a mag bu mag a bu garaaw a garaaw waaw loolu kon <laughs> wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'inda allahi 'azima waaw bokk na ci li nga xamante ne moom la leen tere wala antan bi tere na leen ngeen di denc azwaajo soxnaa yoneen saa sam min ba'di ginnaawam abadan ba waaw inna zalika yu ngi zalikum loolu yé eh, gis ngeen loole nekk na indallah fa yàlla aziman bakkar bu magga magga magga magga waaw kon dañu la loolu ana lan la yow loolu ban sunna la boo xam ne dañ ne lii yoneen saa da koo def bu génne àddina ñoom kese ko mën a def déedéet <laughs> waaw loolu nag naan ma waaw mooy moom moo leen denc quoi après buñ génnee àddina dañ naan bu buñ génnee mooy dañuy rester noonu kese waaw keneen bu leen denc voilà mais jëf joo xam dañ ne aywa jëfu jaamu yàlla la ji moom yeneen saa sama koy def bu génne àddina soxnaam yi kese ko mën a def déedéet kon loolu gisoon nañ ko Sayyidatu Aisha lool xadiisam bi loolu la ci yokk euh, euh, moo tax léegi euh, bon hadis boobu euh, dama doon xalaat nañ ko ci boole rek mais après taxrij bi mooy xaw gudd quoi nañ jël bii ba pare kon hadis bii nii suñu hadis bi ginnaaw kon lii taxrij bi lëkkaale bi mooy leer na baabu fadlil i'tikaaf buntu bii di wax ngëneelu li nga xam ne mooy de i'tikaaf kon Ibnu Umar xamal ne yonent bay saasaam kaana mu utilise kaana daf ci dëkkoon allazi yadullu ala dawaami wal istimrar ba xam ne day tegtale loo xam ne da cee wéyoon saxoon ci ya'takifu al ashar al awaaxir min ramadan fii i'tikaaf gëne mooy fukk yi nga xam ne moo yu mujj moo tax waxoon nañ la ko jotaay bee ñu génn bi ñuy dem ba mbëstal mi këne boroom xam-xam yi dëppoo nañu ko ne fi ñu gën a soppe eh, eh, i'tikaaf mooy ci al ashar al awaaxir ndax yonent bay saa ci li ëppoon li mu doon def al ashar al awaaxir te nañ gis mujj bi ci bunt bi kene at mi nga xam ne ci la génn àddina bu deful diis kese mais fukk la la fukki fan ñoo ñaar fukk ma fukk fu ñaar fukki fan waaw la daal di def li nga xamante ne nii mooy intikaaf ramadan bu nekk diis la doon def waxoon nañ la nag yooyu commencé woon na yenn yi njaal bi ci bi ci digg bi euh, après Seydina Jibril na ko yow la ngay xaar la ngay seet mu nga sa kanam mu ne képp ku intikaafoon ak ñun euh, na resté na intikaaf li ci des voilà loolu nag après mu saxoon ci gisoon nañ nag xadiis Sayyidatu Aisha bi ñu waxoon sànq ne année am na année boo xam ne da koo dindi parce que biñ gisee ne ñii jalousie moo tax ñu ñëw moo tax mu ne al ah, birra turinna yéen ñii jàpp ngeen ne yiw ngeen bëgg xam ngeen ne lii concurrence la gën niroo ko ab ab ab ab ab ab xam ne mooy jigéen boroom këram mën na ko jox ndigal mu daal di intikaaf waaye bu gisee ne ci biir intikaaf bi. am na loo xamante ne nii bon leneen dugg na ci lu ci rax di xaw a ñuulal soo mi bu ko neexee mu tere ko loolu même bu dee ne li ñenn ñi dañ naan non am na ci loo xam ne non non bu ko joxee ndigal amul droit di ko tere mais hadis bi moom lay la seen kaw waaw loolu moom hadis bi lay la seen kaw waaw lan la ñuy dégg li yoneen saa salaam ne euh, Sayyidatu ne yoneen saa salaam après fa amara mu digle ñu dindi axbiya yooyee muy mbaar yooyee même doo boo xam ak di soxnaan yi voilà bàyyi ko ba. sawaal ci weeru koor gi euh, koribo ci la door a defewaat fukk yi kon loolu moom dafa leer ah, wallahu taala alam te ne am na ci droit tay bu dee gis na loo xam ne luy xotti sharia la wala loo xamante ne xam na ne fii moom yéene liiw moom taxatul bu ko neexee mu ne aywa dindi ne soxna si delluwaatal voilà voilà loolu moom te intikaaf waxoon nañ la xanaa à condition mu nekk bu farata boo xam ne mooy dana bis dafay kii bu boobaa it bu boobaa même bu dee ne daa am lu tax mu dindi ko bu boobaa ndaw si lay fay il faut mu defaat ko xanaa beneen yoon te bu koy defaat ci jàkka ji lay ñëw amul ba néegam lay toog mukk loolu man da ne voilà moo tax bépp jigéen boo am da doon intikaaf boo xam ne intikaaf farata par exemple wala fukk yu mujj yi ci ramadaan wala loo xam dafa nisaroon ñetti fan intikaaf ko mu ñëw ci jàkka ji di intikaaf di intikaaf premier deuxième jour ñetteel jour mbërëgam ñëw bu boobaa du des ci jàkka ji day dagg intikaaf bi dem yoonam génn waaye bu setaatee be mooy day day day day day day day day euh, ma mada day day euh, day euh, appuyé wu bo baatu wolof bi moom ma dëkk quoi mooy ci li nga xam ne mooy lim jotoon a def comme que deux la defoon après bërëgëm ñëw mu arrêté toog dix jours wala sept jours adam après mu war a mu war reprendre ndax fay benn bi fa ko defe bu boobaa mooy mu àggale ko bu boobaa day du defaat du reprendre à loolu du recommencer waat day doy loolu li mu jot a def après indi benn loolu lay def wallahu tabaraka wa taala alam voilà loolu nga ne ma man am na affaire bu xaw na jaxasoo ci mana ah <laughs> parce que kat la la dernière fois dañ ne woon intikaf kat mooy am na loo xam ne du ci charte mooy ak laab waaw loolu waxoon nga ne loolu du ci laab loolu mooy lu gën a dëgër te waa jamaahir loolu wax ba xaafiz ibn Hajar rahimahullah bi mu euh, kii euh, wa euh, kene kii na daal dinay beru beru na ci waxam ji nga xamante ne nii eh, moom la wax eh, ki nga xamante ne nii moo ne eh, dafa intikaaf daf ko mooy Suwayd ibn Ghafala la waxoon ne moom in farada wan farada Suwayd ibn Ghafala bi ishtiraati tahaarati lahu mu ne woon Suwayd ibn Ghafala moom moo wéete ci le fait que mu ne laab da cee nekk farata ñu ne la waaw mais loolu mooy laabu laab gu ndaw gi lañ lay wax ah. voilà mais waxuñ la koo xam ne daa am bërëg <laughs> mooy obligé wul bu jàppam tojee ñu ne ko ah di tax gi yow eh, yow yàqu na déedéet kooku fekk julli wala loo xam ne alxuraan bi muy jàng bi muy téye te loolu mooy li gën a dëgër te alxuraan bala nga laal surtout kaamil bi da ngay yor njàpp loolu mooy li gën a dëgër même bu dee beneen wax bi am na waaye du mu ci man dem yëpp loo xam ne daa laaj njàpp loolu foog mu def ko sinon bu dul loolu moom. kenn du na ko léegi yow sa bi yàqu na parce que si njàpp na voilà mais bu dee mbërëg beneen a la wallahu tabaraka wa taala alam kon hadith bi bokk na leneen luñ ciy jànge hadith ibn Umar bi radiyallahu anhu moo tax hadith sayyidatu Aisha bi nag buñ ci ñëwaatee duñ ci yàgg mais am na après nii dañ ko ciy teg tuuti comme ça euh, voilà de toute façon ñoo bokk ay jàngata ah. voilà leneen li wax nañ ko summa takafa azwajuhu li muy tegtale voilà kon dañ ci xame ne xaris bi dañ ciy jànge kon li nga xam ne mooy feddale ko intikaaf ci al ashrul awaaxir ba moo tax yeneen tubaab saa saam doon ci doon sax kaana ya'takifu te noonu la ko imaam sayyidatu Aisha waxe ci xadis bi ci tegu ne leen de kaana ya'takifu al ashra al awaaxir min Ramadan da doon euh, kii euh, def intikaaf fukk yi nga xam ne ñoo mujj ci weeru koor kon loolu di wane li nga xam ne ak feddale koom ba yonent bi alayhi salaam doon saxe noonu waaw ma ne la dolli ci këne ne ba mu ko arrêté ndax euh, fiiraange gu mu gisoon ne ñii daal lii daa mel ni yàlla taxul ak sellal yàlla taxul concurrence la kiy def kii ñëw def keneen ñëw jóge ne def mu ne dindi leen ba yëpp teewul dafoo koo fay. voilà ñu gis ni lool sopp tamit nit koo xam ne boo defee lu baax. Euh, nekk ci lu baax boo dee da koo deful comme loo xam da nga ko doon julli yoo xam ne da nga doon julli ay naafile mais nga am ay ay invité wala ay gan yoo xam ne tax na manoo ko def loolu sopp nañ sopp kese la du farata parce que de toute façon bi day farata sopp nañ nga daal di koy fay boo amee jotam ndax yeneen saa salaam daa bëggoon nit ki moom te moom daa nekkoon bu nit ki tàmbalee moom bu masoon tàmbalee jëf ju baax da ci doon sax.

moom daa nekkoon koo xamante ne nii non Abdallah ibn Amr la woon Abdallah ibn Amr du Abdallah ibn Umar waaw moom la <laughs> moom la waxoon ne ko laa takun laa takun mislu fulan waaw bul mel ni diwan ah. waaw kaana nekkoon na yaqumu min al-layli waaw da doon taxaw eh, ci guddi gi après eh, fataraka qiyam al-layl hadith 154 lañ ko gis gisoon waaw ci baabul muhaafazati ala a'maal mu ne ko bul gàllawaay bul mel ni diw waaw parce que en fait daa am hadith bu ko jiitu woon <laughs> moo tax mais Abdallah ibn Amr ibn al la woon moo woon yeneen saa sam dana ma yaa Abdallah yaa Abdallah gàllawaay bul mel ni diw nekkoon na koo xam ne da doon taxaw di julli guddi après mu bakku ko wax voilà loolu nag du lu nice loolu laysa bi nice quoi loolu nag. <laughs> loolu nañu ko xam léegi kon loolu dañ ko ciy jànge waaw boo tàmbal boo nekkee jëf gi yiw boo xam ne farata moom kenn dañ la cee may nga naan ay duma ci sax loo xam ne farata la boo xam da nga koo war di répéter comme julli juróom loolu moom de toute façon t'es obligé mais dañ ne lii mooy yi nga xam ne ay tatawwu la yoo xam ne dañoo ay coobare wala yooyu sax dañoo sopp ne boo ci boo saxee boo tàmbalee benn di ko def bul jekki bakku moo taxit mu waxoon ñu ne iklafu min al a'mali ma tutiqun loolu nag la koy may mooy nga xool loo xam ne lu yemamaay nga koy def waaw moo taxoon mu ne moom li ko gënaloon maa qalla wa in wa in wa in ma duima wa in qall waaw jëf joo xam ne jëfu yiw joo xam ne dañ cee sax même bu dee lu néew la waaw waaw maa qalla lu néew te sax moo gën maa kasura wa algha loo xam ne day bari lu néew te barkeel moo gën loo xamante ne dafa bari ba pare daal di euh, euh, di di di di di waa ji <laughs> waaw loolu la loolu daa am solo di waaye moo tax boo fi sànjoo sànjaawu boo boo fi sànjaafoo yenn yi dangay ngay sonal sa bopp waaw da ngay sonal sa bopp rek waaw ndax boo ko fi defee bés dina ñëw dootoo ko mën a te bu boobaa booy bàyyi boo moytul lépp ngay dóor ci suuf te wal iyaadu billah loolu te loolu la yone saa saa wax waaw moo tax eh, nit ñi na ngeen di toggoo minal amali hein eh, eh, maa loo xamante ne nii lu ngeen mën a mm, toggoo la mooy loo xam ne di ngeen ko mën a di ngeen ko mën a continuer waaw waaye nekk fi sawaay di di sonal sa bopp eh, eh, eh, ci yoo xamante ne nii xër kese parce que da ngaa dégg ñu ne baax na waaw waaw que baax na rek nga topp ci di def yow boo moytuwul wóor na boo moytuwul lootoo ko def waaw kon nag affaire yi loolu la ko waaw waaw nit ki daa war a xam ne maa qalla wa kafa xayrun mimma kasura wa alha voilà kon loolu loolu gisoon nañ xadis boobu ci Riyad bi ça me dit quelque chose xadis bi gisoon nañu ko voilà en euh, mooy euh, euh, li tax affaire bi mooy tax ci taxrij bi lañ ko gisoon mooy bi mu naan xadis ba doon wax ne yonent saa salaam dane jant bi du du fenk lu dul ne am na ci ñaari wet yi ñaari malaaka yoo xam dañuy woote waa suuf yëpp dinañ ko dégg moom def digg bopp yi digg bopp yi dëgër bopp yi <laughs> ñu diis lañu ko muy nit ak jinne naan yéen nit ñi ñëw leen ci seen borom ndax yëg leen ne maa xalla wa kafa au lieu ngeen di alhaakumu takaasur gële waaw loolu la ah alhaakumu takaasur gi ngeen nekke loolu yëg leen ne loolu du mbir mi du foofu waaw waaye maa xalla li nga xamante ne nii mooy li néew ah wakafaata doy la yow jàmbi bi xam nga ne mos moo gën fuuf maa li nga xam ne kasura ba pare daa bay wa alha aw alha ko wa takaasur du lool lañu borom di li néew te mu doy la gis nga boo amee lu la doy santal yàlla waaw waaye nekk am lu la doy ba pare mais di séentu le temps yaa ngi yëkkamte ku ci leneen ay non léegi nag affaire bi ay wonu waaw sauf que nag problème bi mooy loolu day tax yow après da lay distraire ba pare am na ñoo xam ne ñun ñu bari seeni farata la ñuy yàq ci loo xamante ne ñii du farata mooy am nañu lu leen doy ñoom luxe la ñuy ut luxe luxe waaw luxe la ut ba mu rayaloo leen ay farata xam nga ne loolu caaxaan la en fait xadiisu al léegi nag euh, euh, euh, boobu mu ne tamit te jant bi du sol lu dul ne am na ñaari malaaka yoo xam ne dañuy wax kii waa suuf yépp bu ñu xëyee sax dañ koy allahumma aati munfiqan xalafa keneen ki naan allahumma aati mumsikan talafa xadiis boobu la ba ñuy def taxrij bi xadiis boobu noonu foofu la woon c'est vrai que riyaad bi indiwul woon côté boobu waaw parce que daa daa indi rek hadith Seydina Abu Hurayra la woon yoon nañ ko hadith cinq cent quarante yi indiwul woon ci début bi début hadith bi ci taxriij bi lañ ko gisoon baax dana wax naan Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibaadu fiihi illaa malakaani yanzilaan fa yaqulu ahaduhumaa allahumma a'ti munfiqan xalafaa wa yaqulu al-aaxaru allahumma a'ti mumsikan talafaa hadith bii la woon gisoon nañ ko deux fois cinq cent quarante huit waaye gisoon nañ ko tamit waaw non cinq cent quarante huit la woon moom foofu kese lañ ko gisoon loolu euh, euh, euh, affaire bi mooy ne foofu la woon ah ak deux cent deux cent quatre-vingt-quinze lañ ko njëkkoon a gis voilà gisaat ko li nga xamante ne mooy cinq cent quarante huit foofu nag ca taxrij ba ca la lii amee woon ndax hadis bi daa gën a gudd loolu voilà yaa ayyuhan naas rumu ila rabbikum fa innama qalla wa kafa xayrun mimma kathura wa alha voilà après wala abat shamsun qattu illa bu'itha bi janbatayha malakaani yunaadiyaani yusmi'aani ahla al-ard illa thaqalayn allahumma a'ti munfiqan xalafa wa a'ti mumsikan talafa kon loolu lu xam-xam solo la côté boobu loolu la mooy <laughs> kon lu ñu <laughs> lu néew jaam bi buy jëf na def loo xam ne euh, lu ko doy la mu nekk ci sax ci yàlla tax yéeneem baax moo gën mu tàmbal loo xam ne de toute façon bu ko tàmbalee tey may ko quelques jours lépp la naan dóor ci suuf kon hadis bii dañ ciy jàng na lool yeneen saa salaam hadis mooy beneen côté la yiw Sayyidatu Aisha wa mu ne yeneen saa salaam après bi soxnaam yi ñoom moom ñoom ñoom ñett kese la woon ah, du ñeneen ñaa voilà sayyidatu Aisha la woon Hafsa ak Zaynab <laughs> radiyallahu anha sayyidatu Aisha nee na damaa laaj ndigal yooyu saa ne ma waaw sayyidatu Hafsa gis loolu ne ma eh, laajal ma ndigal damel na nag yi saa sam jox ko ndigal sayyidatu ah, ah, kii kële gis ko Zaynab daal di ñëw moom dóor bosam moom nag daa mel ni moo laajuloon ndigal <laughs> yeneen saa nag nag yii xew te daal daa mel ni allah al birra turinna <laughs> yéen ñii ndax yiw ngeen bëgg yéen soxna yii <laughs> nindil leen ma affaire yi <laughs> voilà mu aj mbir yi waaw comme quoi léeg-léeg lu baax dañ ko bëgg a def après nga gis loo xamante ne tax na nga arrêté ko voilà nga arrêté ko complètement parce que boo xamee ne boo amee que ne yéene ja sellat nga boo nga arrêté ko voilà ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam takun nahwal xaraami udulu waaw sayyidi alhaaji Malik alayhi ridwanul Malik même bi muy wax ci wàllu gàmmu malgré wuute yi ci am est gàmmu lu ñu war a célébrer la ak noonu moom mu bokk ci ñi nga am nañu jàpp ne si wa baax naa célébrer waaye nag alaa waawi alaa déggu yéegu ngeen ma yëgal leen alaa azimu màggal leen laylal wilaadati ah, guddik gane àddina yoneen saa salaam di ci sàkku mooy yéene ba na baax waaw yool ci yàlla jege yàlla dina am cofeel ci yonent bay saasaam dina jege yonent saasaam am ngërëmul yonent saasaam na leen moteur yi na leen lii yëngal waaye def ko lii waaye ira à condition la même boo amee yéene boobu waaye nga gis ne mbir mi moom de toute façon yow du li nga bëgg des fois loolu nit nit ñi affaire yi di demee man nga bëgg leen sax ba taxawal ko mais gi parce du yow yaay décidé di yow kese yaa décidé waaw nga gis mbir mi walla boog boo décidé it yow affaire bi après tu maîtrises plus les choses nga xam ne affaire bi fa mu jeng jëm mooy lu xaram bu boobaa arrêté leen loolu kay nga ciy dégg bu leen ko defati <laughs> loolu bu ñu ko doxaloon wallahi yu bari des na ko arrêté waaw yow bu dee lii nga xam ne ñépp ci mujma'un dañoo d'accord ñépp dëkku d'accord gisoon nañ boroom xam-xam yi. ijma'u boroom xam-xam yi ne ga euh, kii nu mu tudd euh, i'tikaf dañ koo sopp loolu la yeneen saa salaam nekk di def ba mu gisee loo xamante ne daal tey na xelam mu daal di arrêté affaire non seulement waxu leen yéen léegi arrêté leen moom mu continuer déedéet waaw dafa arrêté même moom bosam ne teggil leen ma sax mbaar miñ ma defal liñ dindi leen ak ñoom seen yos waaye mu fay ko après lan ngay xalaat yi nga xam ne muxtalafun fii comme gàmm la dañ cee wuti <laughs> loolu boobu moom voilà baa bi awla wa ahla bu yenn yi di commencer te manu ngeen koo réformer waaw manu ngeen réformer waat affaire yi ah ngeen tege ko ne <laughs> voilà parce que quand même eh, eh, darul mafaasili moom awla min jalbil manaafi' waaw loolu règle la bu am solo ci sharia loolu moo tax ñu waxoon la ne la boroom xam-xam yi da wax gis nga bu nax yu taxawee ak digle alhamdulilah nax yu ngay jiital te manoo manoo mooy manoo ne xaaral def bi après dinaa mën a def il faut nga jël benn benn nga ci war def mooy tere bi ngay jël ndax yeneen saa sam moo ne bu idaa amartukum bi shay'in ah, bu ma leen diggalee fatu na ngeen ko dikke minu mastata'tum lu ngeen man na def lu ngeen man waaye bu ma leen teree tere waxul lu ngeen man ah, bu ngeen man a dane fantahu na ngeen arrêté ci saasi moo tax ay parole je arrêté leen mèche daa xaram nga je ne suis pas prêt arrêté leen seen dënnu ngeen di wane ci biti di décolleté teg nangam nga naan voilà non je ne suis pas prêt xam nga dañu nekk comme daw ba dañ cee toll wala caaxaankat yi nga xamante ne nii léegi daa bari ci suñu euh, disketu muurukat yi <laughs> waaw bu ñu amul xew de muuru gu baax bu ñu amee xew nga naan mais kii la woon doo ko mën a xool bu dee am nga kersa wu léegi. wal iyaazu billaah loolu lañ nekk lu ñaaw waaw jël seen dënn yi seen seen ween yi nekk ci biti ñu ne salon luñ jóge ñu koy statut fu nekk barki yàlla da nga naan ne fii kersa am na fi wala te da nga ne fii c'est quoi ça ñu ne la kii moo muuroo woon len doon muur tous les jours loolu yëpp nekk loo xamante ne ni caaxaan ginu ko féete kaw waaw caaxaan ginu koo féete kaw wal iyaazu billah aslahana allah yal nañu borom bi yéwénal yéwénal ñëpp waaw yéwénal ñu ko waa waaw loolu ñàng na <laughs> loolu ñàng na ko waa ba ngay am bés bu rafet <laughs> waaw nga tàmbalee ko mooy yàlla mooy wane say cër ci biti waaw te sayyidatu Maryam nu ko borom bi tagge wallati ahsanat farjaha allah <laughs> fa nafaxnaa fiihi min ruuhinaa waaw wa saddaqat bi kalimaati rabbihi rabb rabb bi kalimaati rabbihaa wa kutubihi wa kaanat minal qaanitiin allah <laughs> ay nekkul gis nga li mu rawee ñëpp sayyidatu Maryam alayhi salaam borom bi noonu la ko tagg wallati ahsanat dafa ki nga xam ne dafa wattu pëyam te wattu sa pëy mu ngi tàmbalee wattu sa cër yi nga xam ne yow ndaw si borom bi dala koo muurloo nga jële ci lii gën a sensible ay wen di ko wane ci biti ndax la da am xew ñu tóojal la ko wamuréy di wane sa force loolu mooy force loolu du force tous waaw wallahi qad gharra al-la'inu la Bamba waxoon Allah ki yàlla rëbb wallahi daal dinay trompet nax na nit ñi waaw di leen bijj di leen yóbbu loo xamante ne nii ah weñ so yi la leen di dugal la leen di bijj la waaw waliyasu billah aslahana allah aadana allahu min alghururi wa kulli ma yajur wa kulli ma yadur fi duhuri waaw <laughs> yàlla nañu borom bi musal ci woru ak lépp loo xamante ne day lore ci jamono yi waaw wal iyaazu billah wal iyaazu billah mënoo ne pareew ma je dañ cee toll ku xew la rek def après grave loolu yàlla dina comprendre voilà waaw te bés bu yàlla jekkee rayub disket ñépp tiit waaw ak jiin yi ak décolleté yi léegi di sol ay yére wolof kese quelques jours après ñu tëggiwaat benn beneenu beneenu ciit goo xam ne fa la ñuy nekk di di di di di di di di jaahiliyatul ula di wane seen cër yi di def ni nga xam ne mooy jigéen ñu riir ñi l'islam fekkoon génn ci way jullit ñi ñu dugalaat ci suñu bopp wal iyaazu billah wal iyaazu billah ayna al ana boroom xam-xam yi ah gisuñu yooyu ana ñi demoon sax maye ji dañu am xam-xam gisuñu yooyu xamuñ ne mu ngi xew loolu jar na ca discours ya nga xam ne moom lañuy def bés boobee ñu leeral ko léegi nag ku leen dégg nañ leen dégguñ leen lool du seen affaire li leen yàlla gàll mooy la mu waxoon yeneen tubaab yi saa saa mu njëkk lasta alayhim bi musaytir du yaay seen en gardien borom bi di waxul na yaay toog toogal seen xef yi yorub gourdin ku deful nga fëgg ko ci tël ci bopp bi déedéet yow lan la la wax yow. fa balligh fa dhakkir waaw yaa ayyuha rasulu wala yaa ayyuha nabiyyu balligh yow yonent bay saasaam jottali waaw yow mi nga xamante ne fa dhakkir in nafa'ati dhikra fàttali ndax fàttali day jariñ saa ne bu jariñul kii di seetu nii mën naa jariñ keneen koo xam ne mu ngi ci mbooloo mi waaye ah jàpp na lool ne moom bu seetam ñëwee moom wax dugg yàlla lool du ko def parce que lii lii wëg lii waaw tàmbalee sa biir marital par des péchés yu mag sax waaw wane say cër ci biti ñëpp am ci walla nga ñëwati dugal ko ci whatsapp yi instagram yi nàngam ñëpp ñëpp am ci jàll vidéo yi nangam ñii di fu di sol col ko ñu yées ñii di fecc fecc mu ñaaw ñu ne doomu jullit lañu seen baay sëriñ la wala seen baay nangam la wala seen maam nangam loolu aarun wa naarun wa shanaar wallahi loolu kersa la kersa bu rëy rëy rëy la waaw bu rëy rëy rëy bu rëy rëy yal nañu borom bi yëwénal yëwénal suñu njaboot tegaat ñu ci li nga xam ne ci la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ne woon kon mooy yonent may bu diglee li nga ci man ngay def bu teree nag nee na fantahu na ngeen arrêté ci saa si loolu moo tax kon arrêt darul mafasid jañ pousse repousser li nga xam ne yu baaxul la fexe mu bañ a ci yow loolu la sharia féetale kaw ci di xëcc njariñ kon lépp loo xamante ne lu ñuy def la li ci ut yiwu di ci ut mbaax te du farata bu la naree yóbbu ci loo xam ne lu xaraam la da nga koy arrêté bu dee mënoo ko reformuler mënoo ko réformer ba mu jaar yoon da nga koy arrêté ba kere ngay ut solution ngeen di wala ngeen di ut solution ngir tegaat ko ci raay bi mu jaar yoon euh, loolu la waaye tamit doone waaye gaa yaa ngi koy commencer investir rek nañ ko bàyyi da ngeen koy fexe réformer reformuler départ ko réformer ko lu baax sinon moom Iblis kon lépp la yàq sinon looy tàmbali mu mu mu fexe dugal ci dara waaw après nag nga ne kon nag bon finalement boof à la poubelle déedéet waaw da ngeen di am fulla réformer affaire yi ñi nga xamante ne lool du seen affaire ngeen jël di leen ci soow mi tànni leen teg leen nële waaw bàyyi leen ñoom ñu doxal seen caaxaan yéen ngeen doxal dëgg wal iyaazu billaah loolu mooy li yoon waaye kii dañ ci jàng ne kon loolu la waaw léeg-léeg nga arrêté loo xam ne lu baax loo doon jëf mooy hadith Sayyidatu Aisha boobu yeneen saa sam dafa arrêté ashru awaaxir ak ñi mu amee solo comme intikaf mu arrêté lépp parce que concurrence la gis boo xamante ne euh, euh, jàpp na ne lii yàlla taxul voilà mu daal di arrêté affaire yi ne dindi leen ma lépp voilà arrêté moom ci boppam intikafu boppam kon loolu nañ ci bàyyi xel kon mbir mi yépp euh, rasul amri daal li nga xam ne mooy bopp mbir yi mooy al ikhlaasu lillahi tabaraka wa mooy daal di wéet di di di di euh, euh, euh, mooy al ixlaas di sellal ngir borom bi tabaraka wa taala kon loolu lu amaam solo la kon ashrul awaaxir yi loolu tamit di ko wane que lu amaam solo la ci wàllu i'tikaaf nañ ci bàyyi xel Eh, te tamit mu nekk sunna yonent way saa saam boo xam ne da ko dëkkewun waaw ba pare doon ko digal leen saxaaba yi ba mu doon wax képp ku bëgg a intikaaf comme niñ ko so yoon ci jotaay yi ñu weesu kon nag loolu eh, eh, lu ama am solo la waaw ah allahu taala alam kon nag ñu yem noonu ba jotaay bii ñu ñëw insha allah bon beneen xadiis bi sayyidatu Aisha beneen bàyyi ba bii di ñëw de toute façon euh, li ëpp ci masala yooyu gis nañ ko fii euh, moo tax euh, duñu ci yàggaataan ah. wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillaahi rabbil aalamiin